fi kitaabihi buluughil maraam baabul aaniya an Hudhayfata ibnil Yamaani radiyallahu ta'aalaa anhumaa annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tashrabuu fi aaniyati adh-dhahabi wal-fidda walaa ta'kuluu fi sihaafihaa fa innahaa lahum fi ad-dunyaa wa lakum fil aaxira muttafaqun alayhi wa an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alladhi yashrabu fi inaa'i al-fidda innamaa yujarjiru fi batnihi naara jahannam muttafaqun alayhi kon ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu leen wa assalaamu alaykum wa rahmatullah ñu continuer fi ñu yemoon ci résumé yi muy troisième et dernière partie ci ñu doon tëralee façon njàngat yi ñu doon am ci hadith yi nga xam ne moom lañu jële ci bulughul maram min adillatil ahkam ah, ginnaaw bi ñu jeexalee nag masala fiqh yi walillahi alhamd mooy bii weesu jeexaloon nañu masala fiqh yi nga xam ne ñoo concerné woon groupe bu hadith baabul aniya muy buntu ndab yi tey nag insha allah partie bi des muy usul bi ak qawaidul fiqhiyya yi loolu nag bi weesu defoon nañ bi ñuy jeexal defoon nañ présentation bi mooy lan usul beeg yooyu kon nag tey dañ ciy dugg directement insha allah kon comme xadiis yi ay groupe la doon doon mooy ñaari xadiis yi ma jàng léegi nii yooyu seen yooyu la ñuy jëkk gis seen masala yi nga xam ne ñooy masala usuliya yi nga xam ne ñoo concerné woon ñaari xadiis yooyu insha allah kon alxaafid rahimahullah dane baabul aaniya mooy buntu euh, ndab yi mu ne an xudayfata mu ngi jële ci euh, xudayfa sayyidina xudayfa radiyallahu taala xudayfa ibn al doomu al yamaan radiyallahu taala anhuma yal na yàlla gërëm leen ñoom ñaar annahu qaala mu ne moom de nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala wax na rasulullahi ndaw yàlla li subhanahu wa taala mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tashrabu bu leen naan fii aaniyati dahabi wal fiddati bu leen naan ci ndabu xaalis ak or wala ta'kulu ta bu leen lekk fii sihaafihaa ci seen assiette yi assiette xaalis wala as ak assiette or mu ne fa innaha lahum ndax dëgg-dëgg ndab yooyu de lahum ñeel na leen ñoom yéeféer yi fi dunyaa ci àddina bii bu jege gii te doyadi wala kum ñeel na leen yéen jullit ñi fil aaxira yéen la ñeel ci àllaaxira yéen lañ ci yàlla boole mu ne muttafaqun alayhi hadis boobu imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhi maa ñoo ko solo bi ci tegu mu ne wa an ummi salama te mu ngi jële ci suñu yaay ummu salama radiyallahu taala anha mu ne annaha qaalat moom de nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen ndaw yàlla li nee na sallallahu alayhi wa sallam laa alladi ki nga xam ne yashrabu day naan fii inaa'il fiddati ci ndabu xaalis innama li am ba des mooy yu jar jiru day gurgur yi di bux buxi fii batnihi ni muy naani noonu muy jàll ci biiram naare jahannam muy safaraaw jahannama yal nañu ci yàlla musal a'adana allahu minha mu ne muttafaqun alayhi hadis boobu tamit ñaari imaam yi ñu tudd léegi muy imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko solo léegi masala usuliye yi nga xam ne ñoo concerné woon buntu boobu ñaari xadiis yooyu six masail fiqhiya la woon walla usuliye ak fiqhiya ah li ci njëkkoon moo noon siyaxul siyaxu tahrim mooy siyaxu tahrim mooy expression yi nga xam ne siira mooy singulier bi siiratun pluriel bi siyaxun mooy expression yi nga xam ne moom la charia di utiliser nga xam ne day wane ne day xaraamal mbir yooyu nag insha allah duñ ci euh, yuñ ci gisoon ci xadiis bi rek ndax yu bari lañu mais comme que usul bi ak euh, kii yëpp dañ ko dañu ko woyof suñ bi dañu ne ko woon mu woyofal ko ci partie bi deuxième partie baabul aniya kon nag mooy tamit yooyu rek la ñuy gis mooy comme ni mu demee woon ci masala yi bëggul woon ci biir ñooy tam ci li limoon rek la ñuy yem mooy ne expression yi nga xam ne charia da koy utiliser di tere nga xam ne bu ñu bu ko waxee ki nga xam ne jullit la moo ci comprendre ne lii moom lii mooy lu ñu xaraamal lañ ci jublu mooy loo xam ne bu ma ko defee sànjum yàlla dina ma ci naa dina ma ci fekk bu ma jéggalul mbugalam man na ma ci fekk bu dee diggale na ci ak loolu loolu mooy lu xaraam mooy ne amul bu ma neexee bàyyi bu ma neexee def léegi expression yooyu bi ci tegu woon deuxième bi mooy qiyaasul awla qiyaasul awla nga xam ne moom la ñuy woowe tamit faxwal xitaab ak qiyaasul jali loolu nag qiyaasul awla kon ni moo bi wax qiyaas da gis ne mu ngi ci biir qiyaas qiyaas gisoon nañ ko kii bee weesu tamit gisoon nañ ci ba joxe ci woon ay exemple ci partie question yi mooy dinañ ko gis nga xam ne ci partie euh, mafhumul muwaafaqa la bokk yooyu yëpp insha allah dinañ ñëw ci mooy lan ak insha allah troisième bi mooy àtte euh, sharia àtte sharia léeg-léeg mu am benn cause mais mu am yeneen mu am benn wala lu ëpp benn cause jëm kaw loolu insha allah tamit dinañ ko gis te masala bii sax masoon nañ ko gis masala bii nii masoon nañ ko gis ci xadiisu bon xadiis mooy biñ naan masala boo xam ne que ne àtte euh, sharia mën naa am benn jàpp ñaar jàpp lu ëpp ay cause yu bari lu ooy yooyu gisoon nañu ko voilà boo ci ci ci ci wu ah. voilà. mooy xadiisu kon xadiisu weñ bi xadiisu weñ bi lañ ko gisoon mooy fa inna fi ahadi eh, fi ihda janaahihi daa un wafil boobu ci xadiis boobu nga xam ne imaamul Buxaari ak imaam Abu Daawuda mooy wazaada Abu Daawuda foofu boobu ci xadiis boobu lañ ko gisoon rahmatullah alayhima beneen masala bi ci tegu mooy daanaka mooy masala bi gënoon a rëy ci kii bi nii mooy halil kuffaaru muxaatabuna bi umu bi furu' ash-shari'ati am na mooy est-ce que yéeféer yi ñoom dañ leen di responsabilité di leen àtte ci le fait que par exemple yi nga xam ne furu' la ndax xam nga euh, ndax sharia dafa am usul am furu' usul yi mooy mooy ngëm yàlla ngëm yonent bi ak yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ngëm yawmal xiyaam ak yooyu yooyu moom yooyu mooy mooy mooy mooy fondement yi nga xam ne loolu nit mënu la nekk naan jullit la te yooyu gëmu ko mu am nag après yooyu mu am yoo xam ne moom la ñuy woowe branche yi muy julli ci la jullee ci gën a màgg or koor joxe azaka ak yooyu léegi est yéeféer bi bu defee bu deful yooyu est-ce que moom léegi dañ koy tenir responsable ci le fait que julli ba mu jotee julliwul wala déet loolu mooy question boobu bi di tegu woon mooy alwalaawu ak albaraawu mooy alliance bi nga xam ne moo war di dox diggante jullit ñi contraire loolu muy ñàkk neexoo geeg bëggante geeg duggante bi yo war ñàkk am seen diggante ñi nga xam ne du ñu jullit mooy denc ñi nga xam ne bi ñuy jullit comme ni ko alxuraan di jàng jàngalee comme ni ñu koy gisee insha allah bi ci mujjoon nag mooy mafhumul ghalib mafhumul ghalib bu ngeen gisee ci kaw qiyaasul awla bi njëkkoon a gis boobu ci mafhumul muwaafaqa la boobu bii mafhumul ghalib nag ci mafhumul ci kii la bokk mafhumul mu mu xaalafa voilà léegi kon insha allah kon bu njëkk bi mooy siyahu tahrim kon siyahu tahrim comme niñ ko waxee sànq kon mooy expression yi nga xam ne charia da koy utiliser ngir tere ne lii dafa xaraama jëf euh, wala dafa xaraama wax wala daal dafa xaraam bi mu jeex yooyu da cee bokk min siyaqi tahrim mooy laa tafaal bul def mooy foo gisee ci texte moo xam alquran la wala sunna la wala hadis suñu borom subhaanahu wa taala wala yonent sallallahu alayhi ne laa tafaal mooy siira boobu il euh, c'est pas obligé nag mu nekk laa tafaal verbe faala yafaalu mooy ne liñ ci jublu mooy lépp loo xam ne verbe la bu ñëw boo xam ne day dàq day naan dalay tere comme bii fii nii ci hadith bi ñu ngi am la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati bi ñu gisee loolu la xam ne expression bii nii li muy tekki mooy day xaraamal bu leen naan mooy dafa xaraam ba mu des ba bu dee dafa am lu ñëw di wane ne lim mewoon bu leen def wala bu leen wax kat jubluwu ci woon xaraam mais xëy na sib li ci gë li ci jubluwoon wala xilaaful awla mooy li wuuteeg li dina yey alors que loolu mooy bi nga xam ne gis nañ ko fii loolu nag mooy yemoon ci suñu xadiis bi rek kon mooy li ñu waxtaan tànk fu ngeen gisee ci alxuraan ndax loolu la mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne de bu leen def bu leen def mooy ne man manuma cee comprendre ne non peut daa sopp rek ma bañ a def hmm? loolu manuma ko cee dégg mooy origine bi mooy ne bu nee bu leen def mooy dafa xaram naka noonu ak so bu dee daa am luy ñëw wane ne du loolu comme ni ñu ko amee fii ci suñu la tashrabu fii aniyati dhahabi wal fidda beneen bi nga xamante ne mooy wane ne yii nii day day tegtale xaraamal mooy luy ñu xaraamal mooy yàlla bu dee dafa digle wala sharia dafa dafa dige képp ko jëf benn jëf dina la ci duma duma yu metti wala ay dige yu ay daan dina la ci fekk xam nga fii da nekku alladhi yashrabu fii inaa il fiddati ki nga xam ne day naan ci euh, nu mu tudd euh, kii inaa mooy euh, récipient wu xaalis bi ko innama dëgg-dëgg yu jaar jiru fii batnihi naara jahannam mooy ne day bux buxi ci buydam safara jahannam loolu day wane ne le fait que mu ne ku ko ci def pen bu toll noonu safara bu lu sedd bu dee lu toll noonu lañ teg ne ku ko jëf moo la fekk loolu day wane ne lii dafa xaram waaye tamit lool mooy ci suñu xadiis bi mais bu nee bu alxuraan ne euh, ku sàcc nañu ah, ku sàcc kat bu góor bee bu jigéen bi nañu dagg loxo loolu dañuy xam ne kon sàcc sàcc la moom le fait que ne bu leen sàcc loolu day wane ne wala pen bi mu ci teg noonu ne as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma lool day wane ne lii day fa xaraam mooy sàcc luuba alalu jàmbur ak noo ko mën na kiiwee day dafa xaraam bu nee tamit bu leen lekk alalu jiréen yi ku ko moo mu ne ñi koy lekk dafa mel ni safara la ñuy lekk seen bi ñoom li ñuy lekk mooy safara la ñuy lekk loolu day wane ne kon loolu dafa xaraam léegi nag deux yooyu lañ gisoon ci hadis yi kon bi ci tegu euh, muy qiyaasul awla wala faxwal xitaab wala alqiyaasul jalil moom nag dafa bokk kon ci mafhumul muwaafaqa mafhumul mafhumul muwaafaqa mooy waa ji bu ma waxee comme bu sharia waxee wax wala benn nit rek wax boo mën a wax mais wax bi man comme si léegi nañ dem ci exemple ndax mooy gën mooy gën a yomb léeg-léeg boo nee ku traverser rue bi rek rue bi laa wax ku fi traverser rek ku fi traverser comme bu bu monsieur le ne woon jour bii tey dañoo décréter na de heure sangam à heure sangam waxuma la altuni garni kenn dugg fa de mais ku traverse rue yi ko wër rek dinañ la tëj léegi man est-ce que dama ciy comprendre ne kon man bu ma fexee ba dugg ci ci àll bi grawul loolu laa ciy dégg mooy ci dugg moom comme que dañ laa tra yow nga traîner ci côté yi buñ la fekkee ci biir nuñ lay def loolu mooy loolu exemple mafhumul muwaafaqa mooy affaire bi day jëm mooy mooy li ñu naan a fortiori ku def ku def comme bu ñu nee comme comme comme comme ku ku ku def lu baax lu mu ndaw ndaw di nga ko gis alxuraan léegi ku def lu gën a rëy a fortiori ku def lu rëy da koy gis léegi nag xiyaasul euh, nu mu tudd xiyaasul awlaad yi ci. mafhumul partie la ci mafhumul muwaafaqa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith yi euh, li tax mu tere ndax dafa tere ku lekk ci ndabu xaalis ak ndabu or léegi comme que li tax nag mu tere loolu mooy ne man manatuma ne euh, comme que léegi euh, man daal ndabu xaalis ak kii rek lañ ma tere kon man léegi kon garaawul waratu la dañ naan la xam nga lu tax ñu tere da moom la moom ba mu xaalisee koor yi jamono ci yooyu bu ko doon utiliser yonent tere yooyu léegi yow mënoo ci kon nag à force yeneen ñu ngi ciy xalaat ut lal ut lal par exemple mais comme que dañ maa tere ndabu xaalis ak naa uti lal léegi ndax kon li tax ñu tere yi mooy ne lee bu dee ay cash lañ la ci tere yi nga ma man dama ciy ut lu. ab lal walla teg ci ay ay kii ci sama mur yu mel noonu defar ci yu gaa ay ay plateau hmm. loolu day gën a tee hmm. léegi mooy ci suñu hadis bi ci côté kii boobu noonu exemple yi ñu joxe woon sànq mooy euh, comme faman ya'mal mithqala dharratin c'est la même chose ak lii xayran yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu léegi bi ci tegu mooy mooy li ñu waxoon sànq masala bi nga xam ne dañ ko gisoon ci partie weñ bi xadiisu weñ bi mooy ne àtte sharia mën naa am ñaari cause jëm kaw loolu nag li muy maye euh, mooy bu ma xamee ndax xam benn cause yow man nga yor yem ci benn xadiis gis moo indi la benn cause nga jàpp ne yow cause bii rek la bu dee bu ma defee bu ma gisul beneen cause bu dul lii dagan na alors que léeg-léeg sharia dana koy jundu du la wax yëpp loolu moo tax ci côté partie bii nii ñu nekk euh, muy xadiisu or beeg xaalis bi euh, nga xam ne ndab yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam non borom xam-xam yi rahmatullah alayhi euh, ginnaaw bi nga xam ne shari yonent bi sallallahu joxe ay cause yu leer lu tax mu tere bi ci njëkk nee na ñii yéeférie ko moom àddina yéena ko moom alaaxira loolu benn la loolu benn cause bi ñu def mu ne ki koy naan kii naanee ndabu xaalis day mel ni kuy day bux buxi ci biir bi safara jahannam loolu nag comprendre bu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim comprendre ne cause yi mën naa ëpp loolu moo taxoon ñenn ñi ne loolu dina tax sax bokk na ci cause yi mooy rëy rëylu mooy ne waa ji en général loolu ku koy def en général rëy rëy ci dugg dugal ay bëgg gis leen ma wala tamit ak cause yi nga xam ne limoon na leen yooyu yëpp day wane na kon charia benn àtte mën naa am benn cause lool nag lim lay may mooy cause yëpp boo leen da nga leen di fexe dajale loo ci man cause yëpp da ngay fexe xam leen bu ko defee yow yeneen cas yu xaw a niroog yooyu bu exister sa jamono yoo xam ne amul woon booy def qiyaas bi mu gën a yomb nga bañ a ñëw naan ko non lii grawul alors que cause yi c'était déjà kii yow yaa ko c'était déjà bi yow yaa ko gisul woon léegi bi ci tegu. mooy nag masala bi nga xam ne euh, moo ci gënoon yaatu mooy ndax yéefér yi dañ leen di responsabiliser ci furon charia mooy comme yi ñu waxoon sànq ay ñàkk julli ñàkk woor ñàkk dem màkka buñ ko manee ak yooyu ginnaaw bi nga xam ne xam nañ ne gëmul ñàkk gëm yàlla bi ñàkk gëm yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yooyu moo leen ak alaaxira comme que nee nañ kii rek ay seen non ñii xaw ma dañoo dox xaw ma ndax ñoom jàpp nañ ne ay nekk fi di wax dund yooyu mooy pays pauvre yi en général ñu ñàkk ñi nit ñu ñàkk ñi ñooy xalaate noonu pour dalal seen xel ñu gën loo leen ni am na beneen dund bu dàq bi ñu ne. dañoo ñu bari loolu lañ foofu. naan moo tax wala religion yëpp ci pays pauvres yi lañ ëppee mooy ñoom ñoom ñoo gën a gëm ci di gëm yoo xam ne du ñu ko gis loolu moom xam nañ ne seen ñàkk gëm googu moo tax ñuy dugg safara di fa sax na léegi nag mu des léegi comme que ñoom gëmuñu est bu woor jotee wooruñu par exemple koor gi bu ñëwee wooruñu wala julli jot julliwuñu ndax ñoom dañ ko dañ duñ ko sax calculer wuñu faale wu ñu xam waaye loolu xamuñu sax ni mu demee bu dul xanaa ñu am ku ñu xam seen benn copain bu nekk musulman ci la ñuy xamee mais wala ñuy gis ci jàkka yi wala télé yi mais sinon mais léegi est-ce waajooju yéeféer boobu moom il est responsable ci ñàkk julli ji wala déet loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee dañ cee wuute abi ah bu njëkk bi muy xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom ñoom dañu ne déedéet mooy lan mooy ne kenn du leen responsabiliser ci loolu lële rek doy na léegi nag ñi ci des muy waa jumhur muy maalikiyee yi kon shafi'iyye yi xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne si ñoom dañ leen di responsabiliser te dañ leen di mbugal yow xiyaam en plus de seen ñàkk gëm googu le fait que ba julli jotee julli wuñ euh, léegi nag insha allah nag xa seen euh, waa jumhur ñoo gën dëgër la ñoom dañ ne woon ñun suñuy dalil euh, alquran dane wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu diina hunafa mu ne wa ma umiru te ñoom nit ñi wala yéeféri ak nit ñi ñoom ñëpp sax umiru masuñ leen di digaluñ leen woon illa lu dul liya'budullaha ñu jaamu buur yàlla moom doon muxlisiina lahu diina ñu sellalal ko façon ni ñu koy jaamoo waaye def ko ngir yàlla rekk tax mu ne wa yuqiimuuna salaata wa yuutuuna zakaat mu boole ko ci ñuy joxe azak ñuy joxe la di taxawal julli day joxe azak ñoom ñu ne benn ngoo kon ñoom dañ leen koo digaloon léegi rek après dinañ ñëw ci benn xëy na euh, le fait que mais naka lañu koy digalee te moom léegi kon kon yéen da bëgg wax ni ku gëmul woon nii bu déggee loolu même bu gëmul yëlee bu ñëwoon julli jot mu julli wala koor mu ne day woor ak solidarité musulman yi ndax bombardé nañ waa Palestine mer na te koor gi lañ nekk il faut mu mu wane mu wane ne moom moom mer na ànd naa ak ñoom mu woor ak ñoom jour boobu est ce que léegi koor boobu dina baaxam déet kooku dañ naan la non seulement yéeféer bi moom dañ ko ne nga woor par mais balaa woor a ma baax il faut mu tuub ndax yàlla dane man nii li tax nangalu mooy suuratu tawba li tax nangulu nanguwuñ nangulu ma leen wama manaahum an tuq wama manaahum an tuqbala nafaqaatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi li tax ñoom nanguwuma seeni jëf yi ñuy jëf yi ñuy dépenser nga xam ne dangay ngay gis léeg-léeg ñu gëmul yàlla defar ak hôpitaux yu baax ci yenn dëkk humanitaire action humanitaire yi yàlla ne li tax nag nanguuma ci dara yooyu mooy ne ñoom dañoo weddi yàlla weddi yonentam alayhi salaatu wassalaam léegi nag loolu tekkiwul ne moom jëfam jooj day nul mooy àddina bii da ngay gis ne fu mel noonu fu mel noonu nga xam ne day dugg ci humanitaire yi moo yéeféer bi nga xam ne ab égoïste la te bari alal duñ bokk même seen àddina bokkul ndax ki nga xam ne dafa am alal nii ba pare nay ne nga xam ne moom ci action rek ci action yi rek la nekk bourse beeg yooyu luñ ko ci nar a dindil sax pauvre yi ak pauvre lay bañ a gis te gëmul yàlla koo bokk la ci mel ni moom ay financé ci di dimbali nit ñi ndax loolu da ngay seen àddina rek du boobu bu fayit amee xaru ci kan lay gën a yomb waa ji nga xam ne moom masula mën a dimbali ndax moom jàpp na ne kee moom bu gisee kaaw ñi muy dimbali ni ñu ni mu dégradé woo man na ne malgré tout ça am nañu matane alors que kee moom day xaru jëli ci ëpp en tout loolu da leen dul yàlla nee na man li tax nanguuma ko mooy dañ maa gëmul gëmuñu yàlla gëmuñu nabi sallallahu alayhi wasallam kon nag mooy même ko nee daa ko war a julli moom julleem googu du baax wala kooram googu du baax te tuubul moo tax corps de solidarité de façon xiifal la rek léegi ñoom ñu ne benn ngoog mooy saar bi mooy aaya bi ñu wax ci suuratu suuratu ban euh, bay bayi na voilà mooy bi ñu tegu ñu ne yéeféer yi ñoom alxuraan da ne biñ leen biñ leen euh, buñ leen dugalee safara dañ leen di laaj ma leen maa salakakum fii saqar yéen lan moo leen dugal biir safara saqar yi ngeen nekk safara gu tàng gii lan moo leen fi dugal ñu ne lam naku minal lam naku minal musalli masuñoo bokk ci ñuy julli walam naku nu amul miskin te nekkuñu woon tamit di leel miskin wakkun naa naxuudu ñuy ñuy ñuy xuus rek maal xaaidin ànd ak xuuskat yi mooy moom moom yi xew rek xuus ci caaxaan yi di dem rek ñun ci lañ ne woon on cherche plaisir rek um ñu wom mat baax na ñun ci yooyu lañ ne woon léegi ñoom ñu ne waa jumhur ne xanafiye rahmatullah alayhim lii day wane ne ñoom ils sont responsables ci loolu ndax biñ leen laajee lu leen dugal safara neewuñ ndax gëmuñu yàlla de dañ ne ndax masuñu woon bokk ci ñuy julli kon kii ñoom xam nañ ne li tax ñu leen di bëggal bokk na ci seen ñàkk julli kon loolu benn bi ñu tegu <coughs> yàlla ne euh, ci beneen aay mu ne wa waylun lil mushrikiin alladhiina laa yu'tuuna zakaat mu ne wa waylun toskare ñeel na lil na ñeel yéeféer yi nga xam ne mooy gëmuñu yàlla bokkaalekat yi alladina ñi nga xam ne laa na zakata du ñu joxe azaka te azaka bokkul ak solidarité joxe mooy azaka daa xam nu ko l'islam te bi ak jaamu yàlla la azaka du affaire noo ko defee rek baax na mooy ne yi la yàlla digal te mu soxla yéene il faut nga def ko il faut nga nekk jullit ngir mu mën a baax sax d'abord voilà mais azaka moom manoo ñëw rek ñu naan waa ji yéefar la mais génn na asaka ah baax na ci ñi mu ko jox de mais moom moom du ko jariñ dara mais de toute façon bi boo ko joxee cinq mille euros baax na ci moom mais waa ji ko joxe moom ñu ko jariñu ko dara kon waa jumhur na nag rahmatullah alayhi ne lii day wane ne ñoom masala boobu kon yéefar yi dañ leen di topp ci loolu léegi nag loolu nag mooy waral nag kon léegi xam nga du en général dañ koy wax nii rek mu dem ñun mu mel ni concerné wuñ mooy léegi comme que nag jullit bi boo xamee loolu lenn lay yóbbee mooy lépp loo xam ne day jàppale yéeféer bi muy def lu dul noonu kon ci yi ko yàlla digal mooy comme ay lépp looy looy mën a def comme comme weeru koor jot nga koy jox lu mu lekk mooy ne kon yow loolu day la voilà ndax yaa ngi koy jàppale ci ah waaw mooy mooy yooyu rek xam nga xam nga yooyu moom mooy ne affaire yi waruñu koo jàppe rek waaye yii fiir yi lañ wax ñun jeex na moom mooy ñun dañoo concerné mooy bu ma xamee ne diw dañ koo tere lii xam nga aw ma droit man di ko jàppale ci loolu ndax bu ma ko ci jàppalee mooy man wa ta'awanu 'ala al boobu lool sax julli ñu la doon wax fekkamtement yéeféer yi yow gi ñëw di leen jàppale lu lu leen di gën a dugal ci ci ci liñ nekk kon loolu mooy wane ne kon buñ la cere tere yooyu yépp nag yow dangay xam ne yooyu yépp dañ koo terewaale ndax jàppale nit ci lu bon lay tudd léegi masala bi ci tegu woon muy alwala wal bara ndax biñ gisee cause yi alwala wal bara mooy alliance yi nga xam ne ak bennoo beeg le fait que ñu amitié bi war a dox ci diggante euh, diggante jullit ñi nga xam ne dañuy mel ni benn benn benn benn benn mur comme lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm. mais loolu entre jullit ñi mais bu dee yéeféer yi moom c'est le contraire Euh, léegi mooy ci cause yi cause yi ndax cause yi ñu gisoon li taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi yu ne woon li tax mu tere ndabu yéef yéeféer yi doon ko tere jullit ñi loolu bokk na ci cause yi mooy ne mooy cause bi mooy bañ ñu séq séq séq ñoom lu bari tekkiwul ne bul séq moom dara du tout ba man bu ma rombee ci mbedd mi sax ma koy xeelu naan ko cim non non mooy waxuñu la lool mooy ne ay duggante beeg man de c'est mon meilleur ami moom bakkan ak bakkan te du julli loolu waxi caaxaan la wala yow xamoo li nga mooy ne boo gisee ñiy def loolu ndax booy ànd ak nit nu mu man di doon même bu dee gone la sax ngeen yàgg di ànd mooy da lay paas ay jikku ma koy paas ay jikku léegi boo yàgg boo yàgg di nekk xale leen nga commencé di waxe comme xale yi léeg-léeg te doo ko tey ndax da bëgg di moom mu lay comprendre ngay nga commencé yow di waxe ni moom léeg-léeg ngay wax ak mag sax juum waxe noonu te doo ko tey ku la ko puus ku la paas loolu du lu xale bi léegi yow lan ngay xalaat ci magum jëmb di yéeféer xam bu baax ne moom en général ñoom seen diine ji du leen neex ba leen di gêner même buñ la ko waxul mooy ne léegi yow booy ànd ak ñoom lu bari di dem ñoom mooy premièrement këram boo fa demee man ngeen la ñeen invité sàngara si toog nooy def ñu teg sàngara si te comme que ñun amuñu fullaay jub wala ne ñun lii bu fi naree am du ma ñëw mu ñun amuñu fulla boobu moom fulla boobu moom amuñu ko moom waaye wax ñu naan man daal en tout cas l'essentiel mooy du ma ko naan alors que dañoo bokk ci ñi ñi yonente saa sallam rëbb ci ñooñu mooy ñoo xam ne dañuy toog fu ñu koy naane mooy ne loolu benn la ay exemple yu bari la mooy après yow sa diine day commencer di woyof ci yow après yow nga bëgg nga budul woon ndax ndax jullit bi moom boo xamee nekk jullit foo jaar sa jullit boobu dina la jariñ dara mais boo moytuwul boo yàggee ci yooyu man na dem ba nga commencé di a yenn yi bu la yàlla dimbalul mën nga dem sax ba génn ci diine ci benn yoon loolu ndax ànd ndaw bu mel noonu loolu nag mooy comme li wax léegi tekkiwul ne man léegi kon c'est-à-dire kon man dara laa dul séqateen ñoom no ñoom dootuma jënd ci sax ci ñoom buñ ma xoolati bu ma leen xoolati bu ma wéeteeg ñoom sax buñ ma ma dóor leen mbéj wala bu ma yooyu déedéet yooyu nag waxuñ yooyu yooyu moom kenn waxu mooy ne séqal ak jàmm ak ñépp ndax yàllaa leen bind tamit te tamit la fait mu bindi leen mooy ne bu leen bëgguloon bu leen féndi voilà léegi yow daal moo leen di bëgg ñu nekk fi mais tamit moo bëgg nga dox lan seen ñoom nii voilà léegi euh, ndax alxuraan yàlla dane laa tajidu qawman yu'minuuna billahi wal yawmil aaxir yuwadduuna man haadda allaha wa rasulahu walaw kaanu abaa'ahum aw ixwaanahum aw abnaa'ahum aw ixwaanahum aw ashiiratahum ulaa'ika bi muy wax ba kataba alayhimul iimaan fi quluubihimul iimaan mu ne laa tajidu qawman doo fekk benn nit benn kuréel ay nit yu'minuuna yoo xam ne nee nañ dañoo ñoom dañoo gëm dañoo gëm billaay ci yàlla ak wa rasuuli ak yonent bi sallallahu alayhi yu wàdduuna ñuy jéem a créer ay ay mbëggante yu ëpp yooyu man <coughs> koo xamante ne ak koo xamante ne xaadallah moom ci xeex mooy lépp lu yàlla nit ñi contraire bi lay def koo xam ne moom presque presque dañ naan waa <coughs> bu doon ennemi ennemi la la jàppe moom l'islam lépp lu jëm ci lool nga yow naka nga mën a nekk ne yow man ci lii laa nekk ba pare jàppe ennemi ki nga xam ne moom li nga nekk gënalu bëgg ko moom lay bañ a gis nga ne moom laa xaritoo lool ay woon loolu la doon te mu ne doo gis ñu mel noonu mu ne bi ci tegu mu ne yéen ñi nga xam ne yaa ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd mu ne yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm yàlla bu leen jàppee yahuud yi ak nasaraan yi awliya def leen ay alliés mu ne ñoom ñoom ñooy alliés seen biir loolu yow mën naa xam bu dee duma jullit ñee ci sës moom ñoom ñépp ànd moom coalition mooy de ñu régler coalition ñu ñu crise am am am crise ñu metti metti ci dëkk yi chômage yu bari bu dee duma benn régime musulman la moom mooy da nga gis coalition bi am xam nga loolu yomb la pourtant yow da ngay dem banaan ñoom dañ naan seen seen financé seen seen euh, kii nu mu tudd défense nu mu tudd seen budget bi sax dañu koy bëgg a wàññi mais bu dee duma jullit ñi moom ñoom ñëpp ay présent armée bi teel a taxaw ñu dem faagaagal waa ji mu jeex mu ne ñoom ñooy allié seen biir te loolu ñun jullit ñëpp ko xam mais comme ko ku nekk day passe responsabilité ki ci def sénégalais bi nee na saoudien saoudien yi la ndax ñoo yor alal ji ñoo yor kii ñoom ñoom ñooy ñooy ñoo ñooy ñooy coaliser américains yi mais moom lan la def ci dundam moom lan la def moom lépp moom dundam rek boo ko xoolee rek da ngay foog ne kii Broadway la dëkk ni muy soloo rek da foog ne kii Brooklyn la génne ba pare moom mu ne léegi li xew moom moom naar bi la xam nga loolu teg ci yow diineem dara du ko di du def dara luy taxal luy diine jëm kanam dem jàkka du ko def julli heure moom bu léeg-léeg sax mu maasale mu ne kon yéeféer yi ñoom seen biir yahuud yi ak nasaraan yi ñoom ñooy allié seen biir bi ñu tegu mu ne woon yaa ayyuhal ladina amanu la tattakhidul ladina takhadhu dinakum huzuwan wa la'iban mu ne bu leen aw euh, min alladina utul kitaaba min qablikum wal kuffaar awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin mu ne yéen ñi gëm yàlla bu leen jàppe ñi nga xam ne dañu jàppe seen diine ji di mooy seen l'islam bi ngeen nekk ay fo ñoom ñoom ay boo waxee ñaa xool gars yi sont ñuy gars yi au vingt et unième siècle ñoom gëm nañ ni am na dund gu bees guy ñëw am na dund guy am après naka cet intellectuel moom am ay diplôme Sciences Po kii kii xoolal ci intellectuel bi mu doon ba pare di gëm ne am na nit koo xam ne moom dafay nekkoon am kuy jóge fële ci asamaan di ko jox ay xabaar ko mais loolu la mën a nekk ba yi ngeen di def bu ñuy julli ñu leen di ñaawal naan xoolal ñuy mel ni ñu ñuy ñuy jàng karaté ko mooy ñoom dañoo jàppe seen diine ji ay fo ak yi ak sabotage lañ ko jàpp mooy lu jullit ñuy def rek. mooy ñu ngi ciy seet ñu leen sabootee mu ne ñoon bu leen leen jàpp ak ak alladina wutul kitaab min qablikum ak mooy yéeféri juifs chrétiens yi awliya def leen ay alliés ah kon loolu yëpp léegi nag léegi kon ko ñoom du ñuy alliés ñan ñooy suñuy alliés yàlla ne innama waliyukumullah wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salata allah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un mu ne ñooñ kon bu la kon bul nekk bu leen allié ak jaay yi allié leen ak suñu borom subhaanahu wa nga xam ne mooy méngoo seeni mbir yonent bi sallallahu alayhi ak julli ñi ñi nga xam ne dañuy taxawal julli tey wahum raaki'uun mooy loolu mooy dafa julli julli rawkon ci lan la ci lan la bokk mooy zikrul zikr al am alxaas bandal ah mooy dafa tudd lu spécifique ginnaaw bi mu tudd euh, loo xam dafa ginnaaw bi mu tuddee lu général bi xam nga dane ñi nga xam dañuy taxawal julli wahum raki'una pare di rukon te rukon ci biir julli la boobu ponk la ci ponk yi kon day wane ne léegi nag ko amee mooy amatul ay affaire u par parloo nga xam ne ñun ñun les ñun daal diine Sénégal day am diine Mali am noonu l'islam moom xamul yooyu mooy ne japonais bi nga xam ne tay la dugg ci diine ji sax bu ma déggee ne am na lu ko lor bu ko ñu jóge ci ñu doon jullit dal ko man ma nekk senegal di bay sax ci àll bi ma dégg ko ci rajo bi damaa war a metti loolu lay tekki te bañ bu dee yéeféer yi la dal mu metti ma lool te bu dee jullit ça me laisse de marbre affaire yi comme si dara léeg-léeg sax nga dégg ñu naan ñaw baax na ci ñoom c'est taliban la mooy ne xam nga am na am na ñuy wax lool très bien pour eux ñii dañu dox quoi xool dañu sànni ñuy sol seen yu tëkk yi nekk fi di dugg mais ñoom ñëpp l'américain war a bale xam nga wax yooyu dañ koy wax alors que yow ñu ngi la ne te bu dalee ay jullit ay palestiniens yu ñu rey ay somaliens yu ñu rey yow du la du yow comme si même télé bi sax da koy tàmm ba boo ko taalee bu dee jullit ni Irak cinquante personnes dee na grawul Bretagne benn nit lañ fa dóor bal ci bopp sa prob yow nag affaire bi ne lay metti nga gis xam nga loolu mooy ne kooku na seetaat boppam ne moom xolam am na problème voilà ak ku man di doon jullit moom xamul ay jullitu Sénégal ak jullitu Afghanistan xam nga looloo tax màkk nga gis bu bu bu problème amee ñu ne am na bousculade ñu génn àdduna rek problème bi ñu am mooy est-ce que sénégalais bokku ci bu ci bokkul rek comme si alhamdulilah xam nga loolu loolu c'est li ñuy njëkk a seet mooy est que est que ab sénégalais bokku ci mel ni moom pakistanais bi ñu dëggaate mu dee moom moom du jullit moom moom daal kon sa alhamdulilah ji daal moom bokku ci mooy ne yooyu yëpp yoo xam na ne duñ ko sax seetlu léeg-léeg buñ koy wax comme que dañ koo tàmm alors que loolu garaaw la mooy ñaanalal ñëpp rek voilà. bon euh, dama bëggoon yem kii sax mu indi ko ci question yi mais xam naa euh, li mu wax nii point la boo xamante ne li ko indi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy le fait que Euh, am benn organisme géopolitique maanaam wala organisation géopolitique ci xel yi boo xamante ne moom lañ teg bu bokkut bi nga xamante ne moom mooy bi jaadu parce que bi nga xamante ne mooy bu fekkente ne dañ teg mbir mi yëpp ci ne masalan euh, que il faut que ay réew ay xeet ay kii maanaam par exemple euh, naka lañ tuddee négri négritude. négritude voilà il faut nga défendre négritude ba da ngay gis subhaanallah ñuy wax ci ay sëriñ yu ma ay kilifa yu ma ay ñoom Cheikh Omar Cheikh Ahmad Bamba ñeneen radiyallahu anhu ñuy wax ci ñoom di wax naan di wax waxi négritude mais ñoom dañu xam lan mooy négritude xamuñu sax amuñu amuñu sax différence entre kii ku ñuul la ku weex la ku soxolaa la ku bële la amul loolu ñoom li ñu am mooy ji nit ku baax la wala ku bon la jullit la wala yéeféer la ñoom loolu lañu am amul fenn ci seen biir wax yi fooy déggee ñuy def benn allusion ci wàllu der amul amul fenn bu koom ci mën jël ci ñoom xarit yi mu amoon yi ci gën a mag boo leen dee seet ñi nga xamante ne ñoom la gënoon fonk ci dundam ay nit ñu weex la Cheikh Omar kan la gën radiyallahu anhu kan la gënoon fonk ci nii kan ah, fo radiyallahu anhu Seydou Mouhamadou Ghazali la ah waaw léegi mais ñun ñun bu ñu toogee eh, ñoom Cheikh Sëñ Touba ñoom ñoom Cheikh Sidiya eh, et cetera ñooñu ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon seen collaborateurs yi gën a mag ñu doon jariñoo ci ñoom lu gën a mag bu dee seen taalibe yi noonu la taalibe yi ñoo taalibe yi ñu am ci ay taalibe yi naar kenn xamuñu dool bu dee Sëriñ Tuubaa wala Cheikh Omar ñoom dañu am ci ta ci taalibe yu mel noonu lu kenn xamul lu doon ñoo xam te ay nit ñu weex la ñu donc loolu bu fekkente ne ay donc loolu amul amul amul seen xarit loolu amul amul maanaam ci daal képp koo xamante ne sam xel daa nekk ci ay weex xataa tubaab bi weex tàll tàll tàll tàll tàll su fekkente ne jullit la moo la war a gënal. Euh, euh, euh, ku ñuul ki nga xamante ne yéen a bokk ndey ak baay mais du jullit moo la ko a gën a foofu li alxuraan innamal mu'minuuna ixwa jullit ñi dëgg ñoom kese ñooy mbokk daf ko dóor def adal ah, ah, ah, xasra la jëfandikoo luy tegtale ne lii lii kese moo am leneen amul yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne taral mu'miniina fii taraahumihim wa tawaadudihim wa ta'aatufihim ka masalil jasadil waahid isa stakaamin mooy abdoon te daa alamu sa'irul jasad bi sahari wal hamd jullit ñi xool lii mun a taraal ci beneen euh, riwaay mun a masalul mu'minin exemple lu bi ñi ñu mu ne ci seen yërëmante ci seen bëggante ci seen jàppante gi nga xamante ne moom moo am ak attachement bi kenn ku ci nekk di am ci sa morom mu ne mi ngi mel ni benn jëmm kese bu benn jëmm bi bu ci amee benn cër benn membre du corps bu fekkee ne dafa am lu koy metti yeneen membre yi ci des yëpp dañuy yëg fièvre bi dañuy métti loolu mooy li mu wax léegi est ce bu fekkente dañu dañu bombarder Palestine wala yooyu wala dañu ñun dinañ ko metti lu wala déet voilà alors que tey fii il suffisait que benn attentat am ci bopp koñ bii rek ñëpp commencé ko oh, ñu gars yi ñoo bon ñu nangam nangam ñu fi mais léegi lan moo tax bu amee leneen feneen ci dëkku jullit ñu lu tax ñu du loolu du ñu metti aucunement c'est parce que ñaari problème la mooy classification bi classifié affaire bi ci wàllu négritude wala wala maanaam ci wàllu race yi ak ci wàllu réew yi maanaam tey problème bi da ngay gis ku bu fekkente ne benn waaye dafa am benn Gambien dafa am problème ak benn Sénégalais léegi léegi léegi ñu classifié affaire yi Gambien yi ñoo bon Gambien yi def nañ lii Gambien yi euh, alors que mbir bi du Gambien Sénégalais affaire bi parfois il te loolu ma ta bàyyi la parfois entre nit dong ak nit maanaam nit la moo tooñ moroomu nitam jeex na c'est-à-dire que ki doon tooñ moom dafa tooñ rek benn nit bu doon sénégalais la da koy tooñ bu dee marocain la da koy tooñ bu dee français la da koy tooñ et cetera maanaam loolu il faut que am kii boobu maa ngi jéggi bu baax jazakallahu xayran ah, yooyu am so am na solo léegi bi ci teg woon muy te mooy dernier bi mooy mafhumul ghalib Euh, mafhumul ghalib dafa bokkoon ci dix façon mafhumu al muxaalafa yi ñu gisoon euh, mafhumul muxaalafa nag mooy bu ma waxee benn mbir yow nga dégg ci contraire li ma wax yooyu ci dix lañ lañu toll bii nag ñu ci gis fii nii mooy mafhumul xaalib mafhumul xaalib mooy mafhum bi xaalib mooy li nga xam ne loo moo ëpp lu muy xew mm-hmm. moo tax ndax sariya day waxe noonu day ñëw fekk ne lii moo ëpp lu muy xew mu waxe noonu léegi yow mënoo cee déglu dégg ne man comme que lii la wax képp koo xam ne moom woon noonu mais presque ci mbir mi la bokk man man concerné ma exemple <coughs> fii nii <coughs> yonent bi sallallahu alayhi dafa tere ñu naan ci ndabu xaalis wala ci ndabu lekk ci ndabu or ak xaalis fale xam nga neewul ndabu la non lal tamit lalu xaalis matelas xaalis kii xaalis kii dàllu xaalis yooyu mooy ne comme li ëpp lu ñuy utiliser ci jamono jooju ak tamit euh, léegi nii lu ëpp lenn à part jigéen ñi ñuy takk tax may euh, solu jigéen ñi yooyu yooyu waxuñu ko mooy ne da ngay gis dañ koy def ay assiette ay kuddu or fourchette or ak yu mel noonu comme que nag looloo ëpp luñ koy utiliser moo tax mu yempoo léegi nag loolu kon man manuma cee dégg na comme que kon loolu la wax kon man léegi mën naa ut chaise boo xam ne chaise xaalis lay doon ndax lekk ak naan lañu ñu wax dañ naan la lekk ak naan la wax ndax lekk ak naan moo ëpp lu ñuy def ci loolu moo tax mu yem sauf que lépp nag loo xamante ne nii ci la jëm ci utilisation boobu day mujj dañ koy mujj tere day lool joxewoon nañ ci ay exemple tamit euh, exemple bi ñuy ëpp di joxe léeg-léeg mooy euh, comme bu alxuraan xaraamalee façon jigéen ñi ñu mën a takk jigéen boo xam ne dafa ëndaale day day kii dafa am doomu jiitle mooy waa ji doomu jiitle bu jigéen ki takk ndaw si manu koo takk mooy rabiba li ñu naan rabiba mooy dane bu leen takk bokk na ci ñi façon jigéen ñi war a baa ibu azwaajikumul laati daxaltum bihinna mooy ak tay bokk na ci façon jigéen yi ñu xaraamal góor takk ko mooy jigéen ñooñu nga xam ne sen yaay waa ji da a takk ba ba sëyeeg mooy manuma ne ndax waa te al waa fay ñi nga xam ne dañoo nekk seen kër mooy jigéen dane ndax aaya bi da dafa xaraamal jigéen ñi nga xam ne dañuy ànd ak seen yaay sëy si ci kër gi mooy yaay ji day sëy si ëndaale doomam bi jigéen léegi nag mën naa am deux ans mën naa am dix-huit ans waa ji mënoo ne comme que léegi mais le fait que même bu màggee sax après mooy mënoo ne man léegi euh, comme que alxuraan dane ci kër gi mooy ñiy ñëw di dëkk ak ci kër gi la wax kon man ja doomam ju jigéen rafet bi ma gis mais àndul ak moom mais mu ngi dëkk nag dafa am chambre boppam kon kooku war naa ko mën a takk ndax ñëwul ci kër gi dañ naa la déedéet ndax li ëpp luy xew mooy yaay buy buy sëyi feete day yóbbaale doom ji looloo tax mu waxe noonu tekkiwul ne moom bu ñëwul ci kër gi rek baaxul mooy baax na déedéet lool c'est la c'est la même fii mooy ndab yi yi comme que ci lañ ëpp di ko utiliser ci lool ak ah mu tere loolu léegi nag yëpp yi nga xam ne yeneen i ndab li ay façon utiliser yeneen yooyu dañ koy tere xam naa julli la léegi mu jot deux minutes a ci xam naa bu ko defee kon masala yi nii jeex na mu des xadiis yi ci tegu insha allah wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu amma ba'du kon ñu àggale deuxième ci masala usuliya yi ak fiqhiya yi ba léegi kon jeexal nañ groupe xadiis bu njëkk bi bi ci tegu imaam al-Hafiz rahimahullah mu ne wa an ibni Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa dubira al-ihaabu faqad tahur axrajahu muslim mu ne wa an ibn Abbaas mu ngi jëlee ci Abdullah ibn Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala mu ne moom de nee na qaala wax na rasulullahi ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ida dubira al ihaabu ida dubira bu ñu wullee al ihaabu der der bi faqat dëgg-dëgg tahura laab na mu ne axrajahu soloona xadiis boobu génn na ko ci téereem muslim muy imaam muslim rahimahullah mu ne wa inda al arbaati ci ñeenti ñi boo demee ci ñeenti ñi muy borom sunan yi rahmatullah alayhim euh, ayyuma ihaabin foofu dane ayyuma bépp rek ihaabin der dubira boo xam ne dañ koo wulli mu àggale mooy àggale xadiis bi ci tem mooy faqat tahura Ah, bi li tegu mu ne waan salama ibn al-Muhabbiqi waan salama mu ngi jële ci saxaabu bi nga xam ne salama la tudd ibn al-Muhabbiqi di doomu al-Muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne moom danee na qaala na wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dibaaxu juluudil maytati tuhuruha dibaaxu wulli juluudi der al maytati yi nga xam ne yu ñu medd tuhuruha mooy ak laaba sahahahu wéraloon na xadis boobu Ibn Hibban mooy Ibn Hibban rahimahullah bi ñu tegu mu ne wa an Maymuna te mu ngi jële ci yaay Maymuna radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat moom de nee marra romb na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa bi shaatin ci benn gàtt yajurruuna boo xam ne ña ko romb ña mu romb ñu koy diri ñooy watat di yóbbu fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen law axadtum ak a neexoon ngeen jël ihaabaha deram mooy ngeen jëfandikoo ko fa ñoom ñu tontu ne ko innaha dëgg dëgg der bii kat kii bii nga gis nii ñu koy wat ñuy watat de gàtt bi mayta méddi la fa qaala yonent bi tontu leen ne yutahiruha dina ko laabal almaa u ndox wal qarazu ak nepp nepp mu ne axrajahu solo na xadiis bi euh, Abu Dawud imaam Abu Dawud ak an-Nasaa'i imaam an-Nasaa'i ah masala yi nga xam ne nag ñoo concerné woon ci wàllu usul ci xadiis yooyu sept masala la woon li ci njëkkoon mooy alxaasu wal aam alxaas ak al aam alxaas mooy wala al dañuy al aam wal mooy le général ak le particulier mooy loo xam ne dafa général ak lu particulier lool moo doon lu njëkk bi ñu gisee loolu nag loolu moo concerne woon hadith yi ñu gis ensemble boobu mais comme que yi dafa am yu ñuy àndal mooy am ak xaas ci usul lii nii du qaa'ida fiqhiyya de lii ci usul la ay am ak xaas yi du ay côté fiqh yooyu du ko côté qawaa'idul fiqhiyya yi ci côté usul la Ah, day am yu ñuy àndal tudd buñ leen tuddoon nag looloo taxoon yi ñëwaale ci mais du prince yi ci tegu duñu ay masala yoo xam ne ñoom dañu concerné woon xadiis yi mais dañuy ànd moo taxoon luñ woon leen muy al mutlaqu ak al muqayyad al mutlaqu mooy lu ñu joyal muqayyad mooy lu ñu tënk mu am beneen day àndal tamit lu ñu naan an naasixu ak mansuux mooy day ànd mooy loo xam ne dañ koy day yooyu yëpp dinañ ci ñëw après jox exemple bu nekk ñu gën a gaawe naasix mooy li nga xam ne day abrogé benn mbir mooy day dàq day dindi àtte ba fi ne àtte bu amoon mu ñëw dindi ko li koy dindi wal mansuux mooy li ñu di li ñu fi dindi ki fiy jëlee li muy jëlee voilà léegi mu am tamit lu doon àndal lu ñuy wax al mujmalu wal mubayyan al mal mooy loo xam ne. moom dañu ko moom la ñuy wax euh, le le contraire lu concis mu bayan mooy concis mooy lu voilà voilà mujmal mooy loo xamante ne nii mooy waaw mooy lu concis voilà mu bayan mooy détaillé voilà mu mujmal mujmal mooy lu lu concis mooy mbir moo xamante ni dañ lay wax nga def ko par exemple sariya danaa la defal mais yow xamoo nan nga koy defee mooy bu doon da nga yem ci li aaya boobu wax rek yow doo xam noo koy mu al mubayyan nag mooy li nga xam ne day ñëw par exemple lu bari day ñëw ci xadiis yi di ko leeral wax la nga alxuraan waxoon fayde mooy nii nga koy defe nii nga koy defe loolu nag obligé wul mu nekk ci benn xadiis rek buy ñëw di détail affaire bi mën naa am xadiis yu baree bari bari ngay boole ngir mën a xam kat la consi woon fële mooy li ñu tënkoon noonu nga xam dañ ko tënk ba mbir mi tënk gi ñu ko tënk tax nag jotu la leer ci yow bu ñëwee moom mu détaillé la ko mel ni tinki ko tas ko ba côté bu nekk nga xam ci mooy lan ah mu am tamit an nassu mooy ñu naan yax ci olof muy le texte yooyu insha allah dinañ ci ñëw mais loolu moo doon masala bu njëkk bi ci tegu mooy a sunnatu hal as-sunnatu wala as-sunnatu tuxassisu al-qur'an mooy sunna mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam day bokk na ci lii particularisé nga xam ne alxuraan ndax alxuraan yu bari da koy wax mu nekk loo xam ne dafa général sunna nag day ñëw yu bari di particularisé loolu noonu ah troisième bi mooy léegi nit koo xamante ne nii moo xam boroom xam-xam bi wala ki nga xam ne day sàkku xam-xam bu dee dafa am benn text boo xam ne dafa général bu naan ko defal sa defal defal defal lii est-ce moom dafa war a tëb rek commencer di jëfe li texte bi wax avant mu see mu def ay recherche yu wane ne yeneen ay recherche yu koy wan ne am na lu loo xam ne moo particulariser sa texte bu général bii nga war wala déet loolu moo doon quatrième bi moo doon non troisième bi quatrième bi moo doon as-sabru wa taqsim as-sabru wa nga xam ne ci wàllu qiyaas lay dimbali nit ki boroom xam-xam bi rahmatullah alayhi mooy nga xam le fait yow bu àtte ñëwee wala ñu tere benn mbir loolu mooy ku xam nga gisoon nañ ay cause doon nañ wax ci cause yi léeg-léeg sànq yooyu noonu nga xam ne nga fexe boroom xam-xam bi day fexe xool. ana lan moo tax ñu war a tere comme ñu tere ay mbir yoo xam dañ leen a boole comme alxuraan bu yonent bi sallallahu alayhi tere tere tere sàngara tere xërëm yi tere yooyu léegi ngay xool boroom xam-xam bi di xool ana lan moo war a tax mu lëkkale leen nii tere bi mu ñëw boole yii nii tere ndoo leen est-ce que amul dénominateur commun bu tax leen loo xam ne moo tax lu la lu ñu bokk ñoom ñépp loo xam ne man nañ cee sukkandikoo na lool bokk na ci cause yi tax ñu tere lool mooy as-sabru wa taqsil bi ci tegu mooy at-tahrimu yujibu an-najasa mooy alquran wala sharia bu tere bu bu bu bu nee par exemple le mooy yi nga xam ne day dund bu nee xaraam na rek le fait que mu ne xaraam na day waral lan day waral sobew mooy noo day wonal ne sobewul comme niñ koy gise yi yëpp dina mooy dañuy annoncé kii ne nañ ci yow insha allah sixième bi mooy mafhumu shart mooy gisoon nañ mafhum yi léegi kon gisoon nañ benn sànq muy mafhumul ghalib waxoon nañ dix la j'espère que fàtte wu ngeen ko sax <laughs> voilà xëy na mu gën a guddal ga <laughs> ma mafhumu ci mafhum yi la bokk ndax yii nii gisoon nañ ko ci cinquième hadith bi ci ci euh, baabul miyaah yi mooy façon mafhum yi am mooy mafhum mooy li ma waxoon nag mafhumul muxaalafa yi moo tax may wax mooy bu ma waxee mbir contraire liñ ci dégg dañ ne wax am na dix façons mafhum yu indi gisoon nañ tànk ci partie bu njëkk bi partie hadis bu njëkk bi ensemble mafhumul ghalib mooy bi nga xam ne mooy ëpp liy xew bii nag mafhumu shart muy mafhum boo xam ne moom la ak shart mooy condition comme bu ma nee wala nañ bàyyi ba àgg ci insha allah def ko benn yoon loolu mooy maqlumu shart kon mooy bu comme bu ñu tegee condition li ngay dégg ci ginnaaw bi di mujj mooy zikru ba'd afraadil umumi la yuxassisu mooy le fait que alxuraan wala sharia tudd lenn ci ensemble comme benn partie une partie de l'ensemble tudd loolu rek tekkiwul ne loolu day tax ne acte kon loolu loolu acte bi yëpp ci loolu rek la aju ba ne léegi bu dul affaire boobu comme bu ne lii rek a mën a defar lii mu tudd ci lu bari lu mën a defar mu ne lii moom mën naa setal tekkiwul ne affaire boobu rek moo mën a setal mais am na yeneen yu mën a setal moo loolu mooy zikru a ban bi moom i laa xasisu kon bi njëkk mooy al am wal xaas am ak xaas wala xaas ak am ak xaas am mooy lu général Euh, mooy ne suñu xadis bi ñu nekk mooy ne usul nag usul boo ci nekkee mooy doo tënk sa bopp ci xadis yi nga ne xam nga usul lu général la mooy buñ nee suñu xadis yi ñu yi ñu nekk exemple rek lañ ciy joxe mais mooy bul tënk ci sa bopp foofu mooy ne texte charia yi alxuraan sunna ak bu sax benn borom xam-xam sax ñoom seeni wax da ngay fexe da koy fexe di gise noonu mooy ne ci suñu xadiis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ne dafa tere dafa dafa dafa permettre ñu utiliser deru médd te médd alxuraan lu mu waxoon xurrimat alaykumul mayta suñu borom dane man dane te xaraamal leen ci yéen xoolal waa tey xam nga mu mel nii siyaxul umum yi doon gis ci siyaxul tahrim yi ci la mooy baat façon yi wane ne dafa xaraamal le fait bu alxuraan ne xurrima wala sa euh, sunna ne xurrima loolu day wane ne lii expression yooyu wane ne dafa xaraam alxuraan ne kon xaraamal nañ ci yéen miin buñ nee na xaraamal nañ ci medd ci yéen medd mooy medd yëpp la tax ñuy wax kon medd medd la ba mu des cinq medd yéen waxoon mu ngeen ko fàttalikoo ñuy début ba mu des yooyu da nga koo fàtte jëm <laughs> bi ah waaw amul amuñ deret buy war waaw buy daw da leen wal ak ban ak doomu aadama bi bu génnee àddina ak tan akum rëbb ak voilà janin bu ñu rend yaayam mu génnaale àddina mooy mooy xar mu ñu ëmb xar mu yaayam ëmb bu ñu rendee yaay moom mu moom moom bi ñu rendee yaay ñu fekk mu génn àddina mu dee moom jarula ñaan doo ko sànni ne medd la voilà yooyu la woon bu dul loolu kon medd yépp lañu la alxuraan kon xaraamal noonu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te bu nee xaraam na manuñu ne kon euh, lii mooy ne lépp xaraam léegi nag xadiis bi dafa ñëw la xadiis bi dafa ñëw tënkal ñu ñoo les particularisé lu général lool ndax dañoon xaraamal lañ ci yéen ñeen te moom la saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum comprendre ci mbir mi moo tax bi mu leen ne biñ ko laajee ci benn riwaaya bi mu ne ko lii de lii lii médd la yonent sallallahu alayhi wasallam ne innama hurrima akluhu akluha dane li ñu tere de dëgg-dëgg yi liñ ci tere nekkul ne dëgg la neewu leen yéen seen compréhension bi baaxul nan ngeen mën a comprendre loolu yi waxu leen lool dëgg na li ngeen comprendre loolu la mooy aaye bi ak li ngeen jàng ci l'islam yëpp da ngeen di tere medd moo tax ngeen koy watat di ko sànni bi mais nag sauf que li ñu tere mu ne li ñu ci tere mooy lekk ji kon boo defaree der bi boo ko wullee man nga koy jëfandikoo kon ñu gis ne hadis bi nii dafay tënk loolu day particulariser lu général loolu yooyu nag gisoon nañ ci yu bari huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maytatuhu boobu it bokkoon na ci ndax jën day génn day génn euh, midd bu doon balaa jë balaa kii bala ñu koo rey bala ñu koo lekk rendi ko naa ne ñuy lekkati jën dootul bari ko ko napp moo koy lekk ndax yim ci am du jot a bari bu ñëwee sonn moom lay reere mooy yooyu noonu nga gis ne yooyu tamit dafa particularisé woon moo tax masala bi kii masala kii bi kii bi nii gisoon nañ ko foofu tamit bu dee yéen a ngi fàttale ko bu baax léegi kon yi muy àndal loolu moo concerne woon suñu hadith bi mu am al mujmal ak al mubayyan la concis ak mooy lu ñu tënk loolu dafa tënk euh, xam nga alxuraan day digle naan def leen ak bàyyi leen wala def leen julli leen bu alxuraan ne julli leen bu aqimu salaat léegi kan est ci alxuraan ngay dem gis ne dañu nii ni ñu koy defee nii bi julli jotee sànk ni ñu doon jullee loolu est alxuraan nañu ko wax de A à Z mooy ne la fait mu ne wa mu salaat loolu dafa tënku bu bàyyi woon noonu rek mooy nit ki mën naa bañ a xam ni koy defee mooy du ko xam julli leen ndax xaw ka l'islam kenn du ci demee damay xool li neex sama xel ma defe ko noonu mais li ki ngay jaamu li ko neex noonu nga koy jaamoo mais pas yow ni la neex moo tax kon xam-xam bi war a jiitu mooy bu nee taxawal leen julli loolu dafa dafa nekk lu tënk léegi nag xadiis yi ñooy ñëw comme al xadiis xadiisu al musi salaatuhu ki nga xam ne dafa ñëw doon yàq ñu ngi doon jullee ba na di saa salam di ko delloo naan ko dellul fay ko nuyoo ba pare na kon dellul nga julli te yow xamal ne julli woowu après bi mu koy jàngal ni muy jullee loolu dafa détaillé la dafa ñëw di leeral di détaillé lu concilier la julli leen mais tamit lim na sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gise may jullee ndax moom moo tax mu doon yëg ci minbar bi di wane nan lay di wàcc nan lay rukoy nan lay kii ngir nit ñi gis ko ndax lan mbir mi dafa consi ci alxuraan leeru moom mu ñëw leeral léegi bi ñu tegu mooy al mutlaq ak al muqayyad mooy lu ñu doyal ak al muqayyad mooy lu ñu loo xam ne dañ koo tënk ah mutlaq euh, comme comme li ñu doon gis ci baabul miyaa am ndox bu ñu nee may ma ndox ndox ndox lu mu ndox lool mooy mutlaq la mais bu ma nee ndoxum orange mooy ndox mooy dama koo tënk ci la dama koo tënk ci loolu. wala bu dee gaa yi ñoom xoola bu ma nee xam nga mooy lépp loo xam ne da ngay gis yooyu day xew ci nga xam dafa am ay façon wala ci tur yi comme bu ma nee comme comme bu ma nee cere xam nga façon cere yi dañoo bari cere rek toggal ma cere moom loolu mooy mooy ne la damaa joyal mu damaa joyal cere yi mais bu ma nee cere yi mbuum mooy dama koo tënk ci mbuum waxuma waxuma yeneen yi ci loolu mu am an ak al muy loo xam ne day mooy li liy ji an naasix mooy liy jële li nga day ñëw dindi àtte bi al mooy li ñuy dindi yooyu yii yooyu day am ci dañ koy gis ci texte charia yi comme façon naan sang naan sàngara am nay jamono xaraamul woon les après mu ñëw ne bu ngeen koy naan bu ngeen di waaju julli bu leen ko naan mooy dee leen ko moytu bala ngeen bu dee comme ñu ne dans dix minutes la ñuy julli moom bu fi kenn naan ndax ku naan dans dix minutes te dix minutes ci des boo moywul man na bala ngaa xemmali ko waxtu bi surtout bu dee ci mu jàll mooy ne léegi ñu doon tere yooyu mais après da dafa ñëw tere catégoriquement après ne nag sàngara ci boppam moom lu ñu daf xaraamal loolu kon mooy atteele yi yi amoon ay leeleen naan avant ngeen di kii yooyu yëpp man suux la dañ leen fay jëlee naasix li leen indi mooy aay bi ñëw ne yooyu yëpp min amali shaytaani fajtanibu na ngeen ko moy loolu mooy naasix ak man suux mu am an nastu an nastu nag mooy texte boo xam ne day leer nañ amul amul benn du la may mooy mooy boo gisee na nas mooy texte bu leer boobu bu doon alxuraan bu doon sariya yëpp noonu la mel moom mooy doo gis ngir ngir am bu doon lépp daa leere noonu ndax buñ nee xam nga dafa am yoo xam ne doo ci dégg bi ñu naan ñu naan wuute am na ci ku sàcc ba mu leer nañ yëpp condition yëpp kii nañ dagg loxoom moom loolu doo dégg ñu ne noonu ak Shafi'i yi nee nañu waruñu koo dagg mais nañu ko xoos rek Maliki yi nag nee nañ nañu ko dagg ñii nee nañ noono yooyu yëpp sax bu mu la ci fekk yooyu du ndax texte bi daa leer ku njaaloo ba mu leer bañ jàppale yëpp ak yi ngi yoon nga dénoncé sa bopp ak yooyu yëpp ba bañ war laa duuma téeméeri yar yi loolu doo dégg kenn naan nañu ko wàññi lool mooy yooyu loolu mooy nax mooy affaire bi day leer texte yax bu leer la boo xam ne du maye du may euh, espace pour kenn mu ci voilà mooy day leer loolu nag comme que charia nag demewul noon saa su ne loolu moo tax ñu gis boroom xam-xam ne rahmatullah alayhi di wute ci yeneen yi ndax léeg-léeg ku nekk texte yi nga am ak selon texte yi nga am ci ngay deme te obligé wul yow li ngay deme moom mujtahid bi ci ci des noonu lay deme loolu moo tax mais bu dee texte yi loolu du ci am. groupe de mi ngi mi ngi. waaw kële mu ngi waaj a kumb de. waaw mooy kële waaw. ca gannaaw. xanaa attaaya jee neex. léegi mu kumb de. waaw ñoom moom ba nay lañ koy léegi. deuxième bi mooy sunna day particulariser alxuraan ah. <coughs> mooy li ñu waxtaan ci ñaar mag xaas wala tamit waaw non mooy non particulier waaw waaw waaw waaw non mooy non non non julli bi sànq mujmal la ak mubayyan julli bi du lu lu général ak particulier ak particulier du loolu mooy lu concis ak lu détaillé est-ce mooy mooy ne sunna mooy comme comme ni ñu waxoon ci ci médd bi bu dee xadiis yi ñu ne médd bi mooy ne alxuraan dafa ñëw kat lañ xam ne utiliser deru médd baax na bu doon ci alxuraan rek la ñu mooy ñi nga xam ne par exemple ay dañuy woowe seen bopp alxuraan yi nga xam ne ñoom nee nañ ñoom daal alxuraan rek quoi xadiis yi moom c'est pas sûr parce que yow boroom xam-xam yi ñoom di leen tuumaal wala ñoom ñoo man na am sax ñoo ko créé ñun daal xadiis comme que daa bari wax duma ko utiliser alxuraan rek kooku moom bu doon moom ci boppam bu jullee ba pare dañ ko war a taxawloo ne ko yow léegi sa julli ji sa kon yow bu dee yow lañ topp sa mooy sa julli baaxul ndax nii yow liñ ci yokk nii yëpp amul ci alxuraan wala déet yim ci yokk di def kat alxuraan a leen boo toogee del kii del de de dee leen yem dee leen def nii dee leen kii nii ñuy jullee lépp moo la ko wax pourtant ñoom dañ koy def ba pare ne loolu kuñ ko jëli mooy ci sunna ndax sunna day dafa bokk mooy deuxième texte ci charia ginnaaw alxuraan sunnaa ci tegu yooyu moom amul amul xam nga yeneen yi ci def sax yeneen fondement yi da ngay gis yenn ñi mu am wuute ci ñenn ñi ci borom xam-xam rahmatullah alayhi mais deux yooyu moom ak ak ijmaa mooy ne yooyu doo gis wuute amu ci kanta da gis euh, comme comme ay affaire u qiyaas ñu gis ñenn ñi comme zahir yooyu ne la non non ñun d'accord ñu mais doo gis kenn borom xam-xam laa wax de caaxaankat yi naan yi naan qur'aan yi na ñoon taxuñ ñuy wax mooy ne al hadis kon sunna day particularisé comme ni mu particularisé aaya bi wax sànq ne da leen xaraamal midd mu ñëw ne utiliser der yi deru midd baax na utiliser ndax jën bi moom duñ leen ko wax ndax jën bi mën nañ ne non bi moom alxuraan ko wax loolu moom euh, euh, mooy loolu loolu alxuraan wax na ko loolu garaawul mais yu mel nii kon kooku waratu la am moom di sol kii cuir bu dee rek euh, mooy dëggu nañu ci li ñuy wax cuir der yu mel nii waruñu koo utiliser mais sax en plus mooy ne léegi nag bokk na tamit ci nga xam ne dañuy particulariser alxuraan li ci njëkk sax mooy alxuraan alxuraan mooy njëkk particularisé alxuraan léegi da gis bi mu teree deret euh, hurrimat alaykumul maytatu waddamu après mu ñëw mu dane xaraamal nañ ci yéen médd ak deret moo deret nag mooy deret yoo xam ne dafa génn mooy xam nga deret deret sobe la mooy bu génn loolu alxuraan da ko da koo xaraamal mais mu ñëw ci beneen aaya mu ne aw daman masfuxan mooy kon ci la ñuy ne kon deret ji walla mooy comme bu wa bu reen ku ku rendim xar ni ni ni ni kii bi giclee noonu deret bi boobu moom bu la laalee mooy ne loolu sobe la loolu moo tax alors que bu dee nag yi nekk ci biir yàpp wi loolu deret jooju taxul ñuy wax ndax ay alxuraan moo ñëw particulariser loolu ndax loolu moo tax ci rendi bu gaa yi rendi xar yi en général ñoom seeni yére yére gaa yi reen di xar yi ñoom en général day sobewu ndax deret bi da ciy laal alors que bu dee boucher bi nga xam ne amu ci lu dul teg affaire yi di di dagg ka jaay kooku yooyu di ko laal moom yéreem boobu mën na cee julli voilà loolu lépp li li alxuraan waxoon la ne moo ñëw particularisé ko fi sunna wax nañ ko sànq mais tamit bokk na ci particularise alxuraan mooy al ijma'u mooy euh, consensus communautaire consensus nag li ci ëpp léeg-léeg da gis léeg-léeg ñu naan mais ñi ana seen dalil ngay seet dalil bi doo ko gis nga naan ah non kon affaire bi waru la baax ndax nan la ñuy defe nan la ñuy amee ne euh, ànd ci benn mbir amuñ dalil mais dañ naan la ñoom kon ijmaa boo gis am na dalil sauf que comme que affaire bi le fait que ñépp ba ko xamee ne noonu ñépp d'accord ci day dem ba tudd dalil dalil bi doo tudd ko tudd bu yàggee nag day dem ba yow nit ci mën ngaa dem ba dalil bi réer mais ijmaa boo gis day am dalil bu ko la loolu tamit daa bokk ci yi nga xam ne day man a particulariser alxuraan akum xel tamit am xel am xel xelu doomu aadama raison day particulariser alxuraan tamit mooy ne euh, xam nga wax wax mooy ne bu alxuraan di wax ne euh, ngelaw li tudammiru kulla shay'in lépp la ngelaw li mu doon duma waa kër euh, yonental Salih dafa ñëw rajaxe yàq lépp loo lu fa nekk mais lépp xam nga lépp la wax c'est c'est sûr que yow xam nga ne asamaan fee ngi fi woon wala déet dund moom jeexul woon ci kaw suuf totalement mais dana la pourtant ngelaw loolu dafa ñëw di rajax i dammaake lépp yàq lépp lu fi ne lépp kul kul moom mooy lépp rek mais loolu sam xela lay wan ne affaire du lépp voilà léegi bi ñu tegu nag mooy léegi bu rée nag léegi dama am texte bu général texte boo xam ne dafa général est-ce que bala ma koo jëfe damaa war a def ay recherche ba trouver lu koy particularisé wala man naa koo jëfe damay wala dama koy jëfe sans ma seet wala nu may def boobu dafa am ñetti wax am ni njëkk ñu ne non non day jëfe day da jëfe ndax lan non ndax xibaar bi muy wax ji moom bi mu ko jotee ci la agsi ci moom te bu agsee ci yow da nga koo war a appliquer mooy sariya bu la nee defal dara bu dee jamono jiñ ko war a defe jot na nga am texte bi yow da koo war a utiliser ñoom ñu ne de toute façon da nga koy utiliser doo fi nekk di def leneen am ñu ne non non doo utiliser da nga koy téye di chercher ay recherche ngir trouver ko particulier yi am ñu ne nag déedéet mooy ñi nga xam ne dañoo diggu doomu ci mbir mi te loolu moo gën a dëgër mooy ne da nga koy jëfe loolu da gis ne da koy jëfe tey seet mooy ne yow boole nga ñoom ñaar ñëpp ñaari côté yëpp li ñu wax boole nga leen te loolu moo gën mooy ne leer na ma ne tey par exemple bu ma bu ma faatu woon ginnaaw loolu mooy yàlla fekk dee ji fekk na ma may jëfe li ma yàlla sant waaye tamit mu ma fekk tamit may ut xam-xam ngir mooy ne du ma teg daan pourquoi yow ngay jëfe lii te pourtant amoon na texte bu ko doon bu ko doon particularisé ndax maa ngi ci woon doon defi recherche en même temps te boole boole nag ay ay dalil nag da boole kii yu baax yu fait que ngay chercher boog tey jëfe li nga amagul loolu mooy li nga xam ne moo gën moo gën a jub te moo gën dëgër insha allah léegi bi ñu tegu mooy as-sabru wa taqsim ah as-sabru wa kon li ñu waxoon ci wàllu qiyaas ci qiyaas la euh, buntu qiyaas yi la bokk qiyaas mooy raisonnement par analogie euh, ci gàttal mooy xam nga jamono yi lu muy jin a euh, am yoo xam ne day xew yoo xam ne alxuraan waxu ci woon lu leer a leer wala xadiis ci woon lu leer a ay xew-xew yu bees yoo xam ne nag bu amee l'islam moom du diine joo xam ne lu ñëw mu bote en touche lu bees mu ne waaw non loolu day compliqué jàngu ma ko ci daara ja ale teg leen na leen seet leen nu ngeen di def ak moom déedéet l'islam du def loolu charia ay charia bi dafa taxaw ba yawmal xiyaam mooy ne te yàlla lu lu muy xew ba foofu da koy régir lu nag lu nekk day ñëw di ci indi aaye wala naan yonente sallallahu alayhi wasallam waxal ci lii xew ba foofu loolu du ko def day indi les fondements fon les teg bu ngeen ko xamee am nag mu ubbi baax fii euh, nu mu tudd mais euh, le boroom que borom xam-xam bi ginnaaw bi nga amee yooyu yu bees yi xew nga koy natt di ko mandaxe ak yi xew yi amoon yi nga jot am teg yi nga amoon ngay fexe di xool lan moo ci niroo ana lii jot ban texte lay niroo bu dee dañoo niroo bu baax gisoo beneen texte boo xam ne moom la nirool bu dul bii bu dee texte bële da doon xaraamal lool nga ne kon kii lii bi daa war a xaraam bu dee dane woon dagan na mu dagan noonu lay deme waaye duñ ne rek aca ñun xamuñu ko woon xalil bind ko rahimahullah kii bind ko gisuñu ko fenn ci téere yu yàgg yi kon jeex na léegi nag qiyaasul awla manfiasul as-sabr wa taqsim mooy ne par exemple mooy li ma joxoon sax comme exemple boo xam ne l'islam day ñëw tere ne lii wëg lii wëg lii tere